masaalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-muqaddima fi faslun fi at-tilaawati wa ma yata'allaqu biha wa hifdhuna al-Qur'aana mimma ju'ila farda kifaayatin ala ma nuqila xaytu bi yaquumu qawmu yaxsulu bihim tawaaturun ay tasalsulu in lam yaqum bi darsihi hada al adad athima kullu al qawmi laazimi rashad kon sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi mu ñu waxee ngëneelu alquran moom la mujjee woon ki gën moom mooy ki jàngal Qur'an te di ko jàngale te loolu mooy xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam bu Mawlaana Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiimu rahmaan ci gisoon nañ ko rahmatullahi alayhi léegi nag mu ñëw di la wax ci beneen mbir mooy wattu alquran mokkal alquran mu ne wa hifduna wattu alqurana alquran ji nag mokkal mimma ju'ila loolu dafa bokk ci li nga xam ne defees nees ko boroom xam-xam yi gën a lii farda kifaaya mooy farataay du farataay jëmm waaye farata la joo xam ne dina leeral ci kifaaya mooy loo xam ne doy na <laughs> voilà farataay doy na mooy doy na il suffit ñenn def ko doy na ñeneen ñi moom lay leeral après mu ne alaama nuqilaa ci la nga xam ne toxalees nañ ko waaw boroom xam yi neewuñ ne mokkal la bépp jullit ku nekk ku jullit te am nga bàkkaar déedéet <laughs> looy waxuñ loolu kenn waxu fi loolu waaye mooy ne dafa nekk loo xam ne bu ko ñenn ñi taxawee wàcc ña ñi ci des loolu la loolu lay leeral mu ne xaysu bihi yaquum xaysu ba nga xam ne bihi ta mokkal alquran ja yaquumu taxawe na ko qawmun ay ñoñ yaxsulu boo xam ne mooy ñooñee ko def nag dees na ci ame bihim ca ñoom tawaaturun mooy tawaatur ay mu ne li ma jublu ci tawaatur mooy ak tasalsulu mooy loo xam ne day am càllale day càllale loo comme ab chaîne ni muy def chaîne yi bii lonku ci bii bii lonku ci bii bii lonku ci ña ko mokkal noonu lay lonkee ba ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne lool fokk mu am waaw bu dee kenn defu ko moom de toute façon in lam yaqum bu ko taxawul bi darsi yi ci jàngale alquran ji hadal adat li bële di tawaatu li na ñëw di tawaatu mbooloo moo mële asima day bakkaar kullul xaw bi léegi nag ñépp la bakkaar bi di laal mooy képp koo xam ne moom bokk na ci ñi nga xam ne borom bi may na ko capacité yi lan manoon koo def te defu ko kantaa ki nga xam ne moom axras la ama la ab kam la yooyu kooku moom bokku ci voilà nga xam ne moom manu koo jàngale neneen daa bari ay ay façon handicap yu ko yàlla teg te manu la jàngal nit ñi kooku bu dee ñeneen ñi defuñ dara moom kenn manu ko ne eh, sawaay yow ci bàkkaar bi nga bokk non non mooy ña ko yëg xam ne mbir maa ngi ba pare taxawuñu ko sàngane ko ñoom ñëppay am bàkkaar kenn kenn du des ñëppay am bàkkaar waaw moom la naan islam yaqum bi darsi yi bu taxawul di ko jàngale mu alquran ni hadal adad lim boo bële asima bàkkaar na kullul qawmi mboolem nit ñi rek laazimi rashad jullit ñi dañuy yab bàkkaar voilà kon nag ta xoolal ak njub léegi lii nga ne ma waaw léegi tawaatur gële waaw wax nañu kon kifaaya la doon wax ne haythu bihi yaqumu qawmun yaxsulu bihim tawaaturun ay tasalsulu in lam yaqum bi si hadha al-adad athima mooy ci kaw euh, fardu kifaaya foo ko dégg loolu mooy bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi ci des waaye bu ko ñépp daa bo maasaloo daaneel ah, bañ koo doxe bañ koo def ah bu boobaa nag gars dañuy bàkkaara ah. ñoom ñépp am bàkkaar nga tënk ko luñu ma ñu ma la wax léegi voilà kenn du ñëw naan xale bi kon am na bàkkaar oh waa ñi nga xam ne ummi du daa bañ a jàng de waaye def na lu ne mais noonu la ko borom bi dogal ci moom kooku kenn du na ko yow am nga bàkkaar parce que moom lu mu ci moom manu ko woon sax taxawee waaw moom bu doon dañ koy taxawee manu ko woon def waaw de façon manu kooku nekkul bëgg ko de mais manu ko kooku kenn du na ko am nga bàkkaar parce que lan moo ci responsabilité la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha borom bi toggul jëf benn bakkan lu dul ca lam ko teg à sa disposition waaw lam ko yaatal lam ko man loo ci bu koy togg jëf ci loolu la kon nag mu ngi noonu léegi nga ne ma tawaatur waa léegi biim tawaatur nga ne la non tawaatur en fait <coughs> tawaatur boroom xam-xam yi dañ cee comme li nga xam ne noonu la boroom alfiya ah al mu ne wama rawahu adadun jammun yajib ah ihaalatu dimaahim ala alkadib fal mutawaatiru wa qawmun haddadu bi asharatin wa huwa laday ajwadu wal qawlu bithnayni bithnay ashara wa ishriina yuqaa wal arba'iina aw sab'iina mu daal di ciy teg moom alimaamu Suyuuti wa ba'duhum qad idda'a fiihi al-'adam wa ba'duhum 'izzatahu wa huwa waaw <laughs> ah mu wax bu ci alfiyam bi al imam as-Suyuti radiyallahu ta'ala anhu mu ne eh, wa ma rawaahu adadun yajib loo xam ne da koo soloo daal di koy nettali mbooloo boo xam ne mu bari la nga xam ne yajib moom dafa eh, day war mooy lan kooku ñoom daa am loo xam ne dafa dafa dafa d'office la mbooloo boo xam ne moom ihaalatu ijtimaa'ihim ala al-kadhib mooy ñu dajaloo ñoom ñépp li ñuy wax nekk ay expliquer loo xam ne dañ koo naaw loolu man da ne waaw loolu mooy lan mooy ñoo xam ne combiné parce que bu dee ci benn néeg lañ génne mbooloo mu bari moo mëne waxandoo benn wax boo xam ne ñoom ñoo ko créé ci seen mokk yi la jógee de façon ça ne sert à rien lii mooy mbooloo moo xam ne manko wuñu gise wuñu kee jóge fële mu ngi mel ni ma toogoon fii toog fii ci Pikine waay de benn waay jóge fële Ndakaaru boo xam ne léegi daf la fa jóge Ndakaaru léegi ne ma ci sa yëg nga li xew ma ne ko lan moo xew mu ne ma way man daal sa waay sànq ba ma doon ba ma doon kii bi ma bi may romb ne le laa gis na lii mu ñëw toog ma gis beneen opposé bi mais Ndakaaru mais mu jaare beneen yoon bu wuteeg lool moo kenn jóge côté Colobane voilà aksi keneen ki jóge côté yaraax jaar yoonu yaraax bi keneen ki jaar feneen ñeneen jaar léegi ku nekk ca xamantewuñu sax waaw wala yëgoowuñu ñu ñëw wax ko ñu ñu bari wax ma la même chose damay xam ne boo information bii quand même dëgër na parce que ñii ñépp ñëwandoowuñ ñii xam ñenn ñi sax xamuñu woon ne ci man lañ jëm wala boog gii nañ fee romb rek dem ne ma si sa waay bul dem foofu de tàllal ma loxo foofu am na lu garaaw lu fa xew gaay ñu ma xamal sama bopp ak ñeneen ak ñeneen ñëw ne la yee fa lañ jógee nii. voilà kooku da ngay xam ne mbooloo mii yëpp da mooy dajaloo ne ñoom li ñuy wax mu nekk kay expliquer man da ne voilà moom la naan ihaalatu daa impossible ijtimaahum ñoo xam ne mbooloo boo xam ne seenu dajaloo ci alal kali bi ci ay nar ci façon bu mel nii sinon wax naa la kantaa ndax nit ñi mën nañoo dajaloo ci nar mais loolu rek a fi am di way gars yi di dajale complot seeni complot yi ñooñu moom taxul ñuy wax moom <laughs> waaw mu ne nag bi ma la wax nee nga xam ne ñoom combiné wuñu wu ñu nekkul lu ñu combiné woowante yónnante ay texto def yooyu ngir ne ñu demee daal nañuy wax lii rek déedéet yoo xam ne ñoom dañoo ñëw ku nekk indi lool te gisante wu jëgoowuñu sax ñu wax laa même chose ñu nekk ñu bari mu ne loolee fal mutawaatir mooy li nga xam ne mooy mutawaatir waaw waaw léegi nag wa mu ne léegi nag mu des waaw ba léegi nii man affaire bi dara waaye saa yi liñ fi wax dara leeru ci man nga ne ma ah ma xam-xamu xadiis sax amul luñ naan mashhur ba ne la waaw kay <laughs> léegi nag pour bañ a euh, dugg ci côté domaine boobu di ci guddal mashhur tawaatur tawaatur bu nekk ci xeetu mashhur la te du bu nekk mooy tawaatur voilà kon noonu lañ demee léegi pour bañu a dugg dool yow sa waay man du ma dugg foofu de sinon dañuy jëlal kii xanaa suñu ko waa ngi dem mais euh, nañ ñëw ci tawaatur bi nga ne ma xaw ma ci wax lan laa koy takkee mbooloo kese ñaata lañu al imam as-Suyuti rahmatullah alayhi ne la wa qawmun haddadu bi asharatin wa huwa ladayya ajwatu voilà am na ñoo xam ne dañ ne mooy dix personnes fukki nit waaw fukki góor bu ñëwee loolu doy na kooku moom noonu combine ñu defuñu dara waxandoo la même chose même nettali ndoor même mbir mi loolu mooy tawaatur boo ko amee dix topp dix lépp dix lépp dix lu ëpp loolu jëm kaw mooy dix daal mooy mooy le minimum. mu ne loolu fi man al imaamu Suyuti ajwadu mooy li gën a jub ci wax yi te mooy li gën lënk moom loolu la jàpp. mu ne wal xawlu am na beneen wax boo xam ne dañ ne bis nay ashara ñoom douze dañ ne foog ñu toll douze mbooloo mooma le am ñeneen ñu ne aw ishrina am ñu ne non foog ñu yem bu ñu yemee vingt daal vingt vingt vingt vingt ñooy looy tra tawaatul ñaar fukk mu ne yuxkaa loolu lu ñuy nettali waaye di ñu nettali wa arbaina am ñu ne noo tawaatur balaa am il faut mu nekk quarante ñeent fukki ay góor yoo xamante ne góom bi nañu kii wuñ waxandoo la soo chose nekkalenoo mbir mi am ñeneen ñooy aw sab'ina wala soixante-dix waaye yii yëpp ci nu la dëgg voilà li al imam Suyuti wax insha allah mooy li gën a dëgg ñi gën a tuuranke nag mooy ñi nga xam ne moom la ci teg wa ba'duhum qad idda'a fihi al-'adam wa ba'duhum 'izzatuhu wa huwa wahab waaw mu ne am na ñenn ñi ñoom dañ ne loolu waaw yow ma ne tawaatur amul ah bàyyi leen di sonal nit ñi tawaatur <laughs> am ñu ne loolu moom daa ñàkk moo mooy izzatuhu mooy dafa néew lool xam nga bu ñu nee shay'un aziz mooy mbir mu raar d'une extrême rareté waaw mu ne lii lépp ñaari wax yëpp wax wa waxam lii moom ay def-def la la voilà mooy bañ a am te xadiisu mutawaatir yi bari nañu loolu taxuñoo jóg kon li sëriñ bi wax ne nga xam ne mbooloo moo xam ne mooy fokk ñu toll noonu kon minimum tawaatur bu dee yoo jël lële li imaam imaam di wax mooy ñoo xam ne fukk nit minimum ñoo xam ne mokkal lañ ko am ci seeni càllale ba ci yonent ba nay sarsaraam nga xam ne day nekk loo xam ne tasalsul la waaw loolu waxoon nañ la la eh, boroom al-Bayquni waxoon musalsalun qul ma ala wasfinata mithlu ama ambanil fata kazaaka qad xaddatani hiqaayima aw ba'da an xaddatani tabassama loolu waxoon nañ ko fi benn bés voilà musalsal mooy comme ni chaîne bi mel noonu a xam ne bon léegi baax na lii nag li mu jublu mooy càllaloo rek na nekk loo xam ne chaîne bi day dëgër mooy ñoom diw xuraa u yi jàngkatu alxuraan yu mag yi ñoom loolu xam nañu ko te na ngay def jàng loo xam ne yow ci sëriñ diw nga ko jële mu jële ko ci sëriñ diw mu jële ko ba noonu bam jaar ci ñoom ah ñoom Seydina Usmaan ak wala ñoom ñeneen yi saxaaba yi radiyallahu anhum ba jële ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam